di suuratu baraa di asuuratul faadixa ak turiñu waxoon walillaahi alhamdu walminna baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa minhum man caahada allaha la in aataana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakuunanna min alsaalixiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom-ñaar fukki ak juróom gisoon nañu ci jataay bi la yeesu walillaahi alxamdu walminna lenn li nga xamante ne moom la ci boroom xam-xam yi ci asbaabu nuzuuli li wax di tax sa laay bi wàcce yi nga xam ne moom la ñuy nettali te nga xam ne bokk na ci ñu ko nettali al imaamu Tabari waaye noon jiitu woon na ci moom al imaamu Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar alayhim kene mooy mbiru Xaalabatu ibn Xaatib loolu ci gàttal waxoon nañ la loolu moom demewul noonu mooy ne léegi na nga ne ma waa kon nan la demee ma la ni mu demee mooy li leen ne ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax ne moo lii waxul dara lu dul naafiq yim fiy wax boobu ba léegi naan wa minhum wa minhum di dime naan ci bokk na ci ñoom bokk na ci ñoom ñooñu kese la ñoom lay wax waaye fii mos waxul benn sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa rawatina leen tàllale boobu gisoon nañu li ci al imaam alxaafidu ibnu kasiir li waxoon waaye al imaam boroom majma'u zawaa'id di al imaam alhaytami radiyallahu taala anil jamii ak li nga xam ne moom la al imaam abu muhammad ibn hazm zaahiri rahmatullahi alayhi waxoon ci al muhalla walillahi alhamdu wal minna mu ne kon laaya bi mu ne wa minhum ba léegi am na ci ñoom naafiq yi man koo xamante ne nii wala ñu man bi nag du kenn rek mooy képp ñu bari lañ ñoo xam ne nii lañ mel de a nga xam ne dañoo kàllanteeru kóll kóll kóll daal di woon kóllërante ak seen boroom la in aataana min fadlihi ne haa ñun de borom bi de bu ñu joxee ci li nga xam ne xéewalam li nga xamante ne nii mooy ndim mooy xéewalam gëneelam gu mag gi defal ñu ay xéewal ci wàllu am am ak koom-koom wallahi lana saddaqan waat naa ne de moom dinañu ko dépenser de di ko dugal fi nga xamante ne nii mooy ci yoon yi nga xamante ne moom la borom bi tabaraka wa taala namm wala nakuunan na tëdd waat naa ne dinañu bokk min as-saalihiina ci ñi nga xam ne ñoo ñu yiw ñi ñi nga xam ne dañuy saraxee ko joxe mu ne falamma aataahum min fadlih ba nga xamante nii nag ci la leen boroom bi tabaraka wa taala daal di leen jox ci ngëneelam lu yaatawoo gële yàkkal leen ci ndab yàllal baxilu bi ñu fàtte lañ waxoon la ñu njëkk a def baxilu bi ñu nay ca alal jam leen jox ci ngëneelam gu yaatu googale watawallaw ñu dum mooyu la nga xam ne moom lañ doon wax démb ba ñu ñàkkee naan cëy man bu ma amoon noo ñii ñii di nga dégg façon wax yooyu ngay dégg rek ñu naan noo man gaay xaw ma lu leen dal quoi non damaa foog ne ñoom seen seen xol yi xeere ci ne xoolal way ñàkk ñi nuñ baree ñu yor ay alal di leen romb ak seen oto yi duñu leen sax faale wallaahi man de bu ma amoon moo ñàkk ñàkk dina jeex moo kenn dootuma nangooti kenn nekk fi laax di welwaan léegi nag borom bi defal ko alal joo xam ne mën na leen cee dimbalee waa ji nga goo ko gisee mu mel ni doon woon moom daanaka sax ñam doon xas jaww démb doon leen xarab sax ñoo ñoo ko gën fuuf moom mu moom mu nay ca alalam ji nag moom lay wax naan ñu mel noonu leen ak baxilu bi ba ma leen joxee ci sama ngëneel lu yaatuyil baxilu bi ñu nay ji law ñu dum mooyu la nga xam ne moom lañ doon wax ak pro ak ak doon wax di ko professé naan dinañ ko dem waxum te ñoom moridu nañu ko wane gannaaw daal di wane seen doq ya faaqabahum ba ñu ko defee nag borom bi tabaraka wa taala daal di leen wutu ginnaaw loolu le nifaaqan defal leen ci sababu seen jëf joo jële seen nay goo gële nifaaqan ak naafiq boo xam ne fi quluubihim ca seen xol ya ilaa yawmi yalqawna suñu boroom ma kas teg nifaaq ak naafiq ci seen xol yi bu bés bi nga xamante ne nii ci la ñuy dajeeg seen boroom tabaaraka wa taala lu ko waral mu ne bi ma axlafu allaha ma waadu ci sababu li nga xam ne moom lañu ñu wuute ak seen borom tabaraka wa taala maa li nga xamante ne ni waaduhu moom lañ ko digoon ba ñu ñàkkee wa bi kaanu yakdimun ak li nga xam ne moom lañ doon nar di wax loo xam ne ñoom ba ñu koy wax façon nañ seen xol ne de toute façon bu ñu amee mooy du ko def waaye nag moo façon wax la rek jàpp ne daal dañuy nax yàlla ndax naafiq yi noonu la comme ni mu waxoon ca suuratul baqara ne naafiq yi daal yuxaadi'uuna allaha wa wa rasuulahu nee na yuxaadi'uuna allaha walladina amanu dañuy jéem a tromper dribble nee naa ñéey borom bi tabaraka wa taala di ko ndax ak ñi nga xamante ni ñooy way ngëm yàlla yi léegi nag kon looloo tax nag yoon suñu borom daal di leen defal ñu gën dolli mooy dolli leen da leen a dollil fa aqabahum mu gin leen a dollil nifaaqante gannaaw sababu seen jëf joojul ak naafiq yoowu nag benn loolu la kon moo tax lan ne mooy yenn yi man na laa jëme ci yoo xamante ne nii mooy ay ay ay feebar yoo xam ne la la borom bi tabaaraka wa taala di seetaan mu dal la muy comme feebaru nifaaq boo xamante ne nii moo tax wax ba pare di wuuteeg la nga waxoon ak la nga digga woon daal di nekk lu garaaw a garaaw kon nag suñu borom tabaaraka wa taala mu ne alam yaalamu moo ñoom naafiq yi xanaa xamuñu anna allah këna borom bi tabaaraka wa bi ñuy dig te bu leen defalee ne bu ñoom bu leen defalee ñu def mu defal leen defuñu xanaa ñoom xamuñ ne borom boobale yaalamu mooy ki xam sirrahum li nga xamante ne mooy seen secret yi de wa najwaahum ak li nga xamante ne moom la ñuy déeyante seen biir wa anna allah dëgg-dëgg ba borom bi allaamul ghuyub mooy aji xamaakoon yu nëbbu yi lañ façon seen xol ba ñuy wax loo lële foog ne borom bi la ñuy nax nañ xam ne borom bi tabaaraka wa taala moom de allaamul ghuyub la ji xamaakoon layu nëbbu yi mu ne alladina ba léegi ñoom naafiq yooyu bokk na ci seen jikko te lii ñoo ko fa liggéey keroog di nga xam ne ci la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di waajal di dem Tabuuk comme ni nga xamante ne nii noonee la ñu ko gise woon noonee la ñu ko gise woon ci nettali bi mu ne ñooñu alladina mooy ñi nga xamante ne nii mi yalmizuna al mutawwi'in ñooy ñi nga xam ne ñooy ëybal al mutawwi'ina ñi nga xamante ne ñooy coobarewu minal mu'minina ci way ngëm yàlla yi fi sadaqaati ci saxa ci sarax yi buñ leen waxee joxe leen wala joxe leen wala boog ñu war a joxe zakat ñooñu di joxe wala ñu ne ah lii de yiiwa ngii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne joxe leen nga gis way ngëm yàlla yi di coobarewu di jël seen alal di ci def ñoom ñu leen di ayibal waaye ayibaluñ ñi nga xam ne ñoo jotam alal kese de waaye walla diina ñu koy ayibalit ña nga xamante ne nii laa yajiduuna ñoom de trouver wuñ ta amuñu faydu mooy jotuñu illaa juhduhum illaa juhdahum lu dul li nga xamante ne nii mooy seet coono seen dayok coono lañuy def ngir fexe rek uti lu ñu am loo xam ne amuñu ko woon waaye comme que suñu borom soññe ci wàllu joxe ñu daal di décarcassé wu sonn def lu ne ngir am lu ñu joxe mu ne ñoo ñëlee gaa yi nag di leen ayibal quoi léegi nag suñu borom ne fa yasxaruuna minhum waaw ñu ngi leen di saboote ay waaw nañ leen saboote léegi nag nañu xam ne saxira allahu minhum borom bi mooy doxaleek noonu ñoo mooy moonu nañu doxalee rek loolu la leen di fay ëllëg mooy aljazaa'u min jinsil amal li nga xam ne mooy liñ lay fay mooy rek na nga xamante ne mooy ca cosaanoog la nga lëgëyoon mooy loolu la rek kamaatu diinu tudaan comme ni nga xamante ne noonu nga leb la rek buñ si lay fay lu mel noon lañ lay fay xam nga lii nii wow mu ne kon saxirallahu minhum borom bi mooy ki nga xamante ne ndax ëllëg da leen di kii mooy ca àjjana ba ñuy yaakaar ne dinañ comme li ñuy wax ne buntu yi day ubbeeku ba ñuy kii rek ñu ruuraat leen ko bu ko defee fal yawmal ladina amanu minal kuffaar yadhakuna gisoon nañu ko tey nag moom ñi nga xamante ne nii ñooy ta mutaffifun way ngëm yàlla yi ñooy reetaan ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yi kon mu ngi noonu leen ne wala hum ta dina leen ñeel adaabun bugal alimun bu tara tara tar xam nga laay bii nii al imaamu muslim ibnu alhajjaji alqushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi daal dinay solo waaye naka noonu al imaam ki jiitu sax mooy al imaamul buxaari rahmatullahi alayhim mooy kene mi nga xam ne laaya bi doon wa yu ne yu yonent bi alayhi salaatu salaam benn bis dafa soññu nit ñi ngir ñu daal di joxe léegi nag bi nga xamante ne nii léegi bon yeneen riwaay yoo xam ne newuñ ci saxiix ñu ne Abdurrahman ibn Awfir radiyallahu taala anhu wa ardaah moom moo ñëw daal di indi lu bari daanaka xaajo alalam la indi gaa yi ne moo xam nga liy tuddoon nañ ko ci nettali bi ne waaye kii daal moo fi mis rek kii waaye yooyu am yenn Abdurrahman mi moom andiwul lim fi indi de illaa riyaa lu dul ngistal kese bëgg rek ñu ne waay waay waay waay Abdurrahman waay ibn Awf radiyallahu anhu waay joxe na lu bari keroog de léegi nag Abu Aqil jóge na le moom koo xam ne ku ñàkk la woon daal di sonn ba def lu ne amoon nisfu saa mooy xaaju saa moom la dem daal di décarcassé wu liggéey ba am loolu le daal di ne benn mooy saa bi mooy kër gi rek <coughs> léegi mooy ñeenti mudd yoo yële ne benn bi mooy ñaari mudd yu kon da koy jël jox li nga xamante ne nii mooy téyil ko waa njabootam beneen bi mu ñëw jox ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam naafiq yi gis ko ne moo waaye xoolal abu aqil rek kii moom moo rawati ñépp abu aqil waaye xam ngeen ne inna allaha an sa'i la ghani waaye xam ngeen ne waaye borom bi tabaraka wa taala yow moom moom su li nga xamante ne nii moom mooy saa waa ji de mooy nisfu saa bi xoolal kii li muy joxe rek moom boo joxewul ñu ne waa ji ñu ne boo joxee ñu ne kii li joxe lu bari lii day gistal boo joxe lu tuuti ñu ne kii moom wax dëgg yàlla waroon naan am saa joxe lii nag ci biir mbooloo mi muy joxe lu ndawam lii te ñoom joxewuñ dara suñu borom ne waaw nañ leen saboote léegi nag borom bi mooy jëflanteeg ñooy yawmal qiyaam te dinañu am li nga xamante ne mooy mbugal mu tar ne nag ñoom ñii nag gis nga naafiq yi istaghfir lahum mooy ñaanal leen jéggal seen borom aw laa tastaghfir lahum wala boo nga ñaanal jéggal seen borom yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam in tastaghfir lahum cëy boo leen ñaanaloon jéggal sab'ina marra juróom ñaar fukki yoon muy falan yaghfir allahu lahum borom bi tabaraka wa taala du leen du leen faw in zalika boo gisee nag lii li tax lii bi annahum li ko waral mooy li ñoom kafaru dañoo weddi billaahi ci borom bi tabaraka wa taala wa rasulihi weddi ndawam bi mu leen yabal alayhi salaatu wasalaam wallahu te borom bi tabaraka wa taala laa yahdi nekku fi di gindi alqawma nit ña nga xamante ne alfaasiqiina ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo génn topp xam nga lii lu garaaw garaaw la bu dee ay nit ñoo xam ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak k yenn yor feebaruk naafiq ba tax suñu borom ne ko boo fi yee boo leen ñaanaloon nga ñaanal leen jéggal boo ak nga ñaanal leen jéggal ñooyam gis nga nga leen ñaanaloon jéggal soixante-dix fois juróom ñaar fukki yoon duma leen jéggal non ñii seen cas graw na mu yonent bi alei saa salaam la wax de kon nag bul xalaat keneen ñu naan noo bu ko wàllu yu diw ñaanalee moom dina baax